Euh, ñu ngi ñëw ci euh, suñu jotaayu kunuz al kunuz al ashara euh, bu al imam Salahuddin At-Tidjânî rabbani ñu ngi ci al kanzul saani muy ñaareel bi ñu ngi itam ci tey incha allahu taala maanaam ginnaaw bi ñu gisee ci kanz boobu yi nga xam ne moom moo aju woon ci al iradatu al al amru al iradatu al mashi'a Euh, ginnaaw ga ñu gis li nga xam ne moom moo aju ci euh, xeetu feeñuwaay yi bu dee borom subhaanahu wa taala wala yenente yi alayhi salaam awliya yi jinne yi malaaka yi et cetera muy at-tajalli wa tamassul wa ta'addud wa tabaddulu al ittihad et cetera ak yu mel noonu tashakkulu yooyu yëpp euh, ginnaaw tamit bi nga léegi gisoon nañ tamit xayaatul kawni maanaam dund gi univers bi yëpp di dund existence bi kaw bi maanaam nekk ci dund goo xamante ne bu sax la koo xamante ne dafa laqatu ni ci zahir que ni ci zahir nii dafa ay ndundit mooy animaux yi euh, mu am tamit le monde végétal bi nga xam ne dañuy gis ne ñoom dañuy dund euh, mais seen dund bokkut ak suñu dund mu am tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, monde minéral bi am na sax yoo xamante ne dañoo boole maanaam minéral ak végétal comme coquille yi ak ñu mel noonu mu am ñi nga xamante ne dañuy dund ci jéeri ji ñi di dund ci géej gi ak tamit kenn ku ci nekk sa forme bi nga xam ne moom nga am ci dund euh, comme euh, ñi nga xam ne noonu la corail yi tamit di dundee nga xamante ne ay jën lañ mais comme ay garab lañ nga xamante ne dañuy sax euh, ay jën lañ yoo xamante ne dañoo sax ci biir géej gi comme ni garab di sax nga xam ne duñu bouger voilà à part fi ñu taxaw mais dañuy dund comme animaux yi tamit loolu tam mu nekk yeneen xeetu kéemaan yu boroom subhaanahu wa amal Euh, naka noonu am tamit ñi nga xamante ne dañuy dund mais dañoo am électricité seen biir am ñoo xam ne unicellulaire lañ ci dundit yi am ñoo xam ne mais ñooñu euh, euh, multicellulaire lañ bon comme ëpp ci dundit yi mais mu am ñooñu ñëpp nga xam ne dañuy dundee noonu mu am yi nga xamante ne nag ñoom ci zahir nii dunduñu ay jamaadaat lañ yoo xamante ne maanaam dañoo taxaw te amuñu ci biti nii ci zahir am amuñu bakkan mais xaqiqatan dañoo am ruux boo xamante ne arwaax mu dabbira la maanaam. ay ruux la yoo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala moo leen di so mooy soppandiku ci ñoom et que mu am ay concept maanaam même mbir yi nga xam ay concept lañ comme maani yi yooyu tamit ñu am ay ay ay ay dund yu ñuy dund voilà nga xamante ne yoo xamante ne ci koduk maanaa la mais bu dee ci réalité dëgg-dëgg ñu ngi koy dund ci alamul xayal comme ni nga xam ne bi ñuy gis alamul xayal noonu lañ leen gise woon mais lool ci kan bu njëkk bi woon Euh, ci ginnaaw nag bind yooyu yëpp dafa am loo xamante ne moom moom moo ko régir euh, te waay yooyu yëpp dafa am tamit loo xam ne moom moo ko régir maanaam ci biir loolu ci la ci la ci la ci la dugg voilà euh, loolu mooy sillage boobu nga xam ne ci lay nekk loolu nag moom moo indi sharia bi comme niñ ko gisee woon que ni bi laa budda ne lépp lépp lépp day taxaw ci buntu sharia bi mais sharia bi il faut que ñu xam ne bu dul woon bi sallallahu alayhi wasallam du fi taxaw du fi ne et que loolu nag moom mooy li nga xam ne moom ci lañ war a dugg nii mooy nusrat rasulillahi sallallahu alayhi wasallam maanaam nusrat mooy ndimbal maanaam mooy indi ak ndimbal euh, ndimbal ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, dinañ ci ñëw mais ci buntu sharia il faut que ñu comprendre que ni yenente yàlla bi alayhi salaatu wassalaam borom bi subhaanahu wa taala bi mu ko yabalee itam daf ko yabal xeeti yu bari am na yabal bi nga xamante ne moom loo ko yabal eh, ci biir mbindi fi eh, mooy eh, wama arsalnaaka illaa kaffatan linnaas mais loolu bashiran wa nadhiran la maanaam comme ni nga xam ne noonu la ñëwee dañ laa yabal ci mboolem ni ñi ñëpp amul ku des ñu ñuul ñi ak ñu weex ñi ñu dëkk sow jant ak penku ak ñeneen ak ñeneen ak ñëpp ñëpp gi dugg ci biir maadaama ni ci biir nit ñi lañ dugg dañ ci daal di duggee même ci biir nit ñoo ñu ñuy wax jinne dañ ciy daal di duggaale comme li ci sooratu naas bi muy wax ci naas rabbu naas maliki naas dafa ne min ci jeexital gi minal jinnati wan naas maanaam jinne yi dañuy duggaale ci biir bu ñu waxee nit ñi kese jigéen jinne yi dañuy duggaale ci biir comme bu ñu waxee eh, maanaam comme ni alquran wala eh, yeneen bi wala xataa làkk ba xataa suñu làkk yi suñu waxee waa dëkk bi wala yooyu wala boog gaa yi nekk fee yi dëkk fële wala bu amee waaju def nangam jigéen ñi dañuy duggaale ci biir. Euh, kon bu boobaa bu ñu waxee nit ñi góor ñi ak jigéen ñëpp dañuy dugg ci biir ak ñi nga xamante ne ay nguunu ngaana lañ ñooñu tamit dañuy duggaale ci biir euh, niki noonu suñu waxee nit ñi tamit maanaam jinne yi tamit dañuy daal di duggaale ci biir euh, léegi ñooñu ñëpp nag la moo tax borom subhaanahu wa suy wax sax ci yeneen dana wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun te pourtant ñëpp maanaam même ñu dul jinne ak nit ci lañ bokk. yàlla dañoo war a jaamu yàlla dañoo nekk ci jaamu yàlla daa iman mais comme que ñii ñoom ñoom la taklif am ci ñoom ci buntu sharia bii nga xam ne moom la wàcce moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam indi euh, kon bu boobaa ñoo loolu dañ koy dañ leen di dañuy tudd rek jinne ak nit mais jinne daal ak nit binduñu leen lu dul ngir ñu jaamu ma binduma leen man yàlla lu dul ñun ñu maanaam ngir ñu jaamu ma kon loolu euh, il faut que maanaam mu nekk loo xam te ne lu war a xam la kon nag bi ñu leen dañ koo yebal moom yenente bi sallallahu en tant que ñaar bashiran ak naziran mu nekk koo xamante ne bashiran day xuppaat day day bégalaate indi ay wax yu neex indi ay euh, euh, xabaar yu neex euh, di leeral nit ñi ne li ma indi nii te mooy sharia bi tënku ci kese moo leen mën a indil texe adduna ak alaxira mboolem loo xamante ne gis ngeen ko comme mbégte comme njariñ comme xéewal comme teranga comme sutura adduna ak alaxira yëpp mi ngi ci sharia bi nga xam te ne moom la yent bi sallallahu alayhi wasallam indaala Euh, li nga xamante ne nag moom mooy aussi di euh, bégalaate euh, li li li li li li nga xam ne mooy beneen wàll gi moom mooy di xuppaate naziran mooy di xuppaate te xuppaate googu tamit dafa nekk ba tey ci loolu dafa nekk ci lan ci li yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam indi muy nazir en tant que kuy bégalaate te kuy kuy kuy xuppaate c'est-à-dire que mooy day ñëw di wan nit ñi ci lu évident ci mboolem anam yi que ni en tout cas ci lu feeñ a ci mboolem anam yi ci ne euh, euh, li yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom yenent bi sallallahu alayhi li mu indi loolu rek moom moy lii lii nga xam ne njariñ a ngi ci mi li nga xam ne tey tamit képp ku ko bàyyi lor mi ngi ci c'est-à-dire que tey yow bu fekkente ne da ngaa teggi sa tànk ci njàngale yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci sharia bi nga xamante ne moom la indi teggi gi nga ci teggi sa tànk daf lay jural daa iman musiba da lay jural musiba moo xam bu àdduna la wala bu àllaaxira te texe doo ko mën a am abadan fekk yaa ngi mooy tànk yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam fekk yaa ngi teggi sa tànk fi ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam teg xamal ni lu tolloog lu askanoonteeg loolu yaa ngi koy yaa ngi ciy dugg ci ci ci ci ci ci tuuxiduna ci musiba goo xamante ne dara du ci mën a génne lu nga wat wàccaat ko génn duggaat ci biir comme li nga xam ne moom la Seydina Omar wax radiyallahu anhu mu ne nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islam fa iza taradna al islaama fa iza talabna al izzata li eh, eh, ñun nit lañ ñoo xam ne buur Yàlla subhaanahu daf ñoo tere dañoo tere dañoo terale ci l'islam l'islam moom mooy moom la ñu terale euh, suñu teranga gi ñu am ci la ci loolu rek la aju ajuwul ci leneen euh, ci suñu nguur maanaam wala nooteel gi nga xam ne moom lañu am Euh, domination bi nga xam ne moom lañu am euh, ak euh, fonk gi ñu mboolem nit ñi foo mënti dem ci àdduna bi bi ñu bi ñu fonk lenn rek ko waral mooy lislaam donc ñun saa yu ñu demee teranga googu ak nooteel googu ak kattan googu ak li ci aju yëpp bu ñu ko wutijee feneen fu bokku teg ci l'islam dañuy toroxal te loolu mooy dëgg te Euh, loolu moom moom lañu ñu yabale yenente bi sallallahu alayhi en tant que mu nekk loo xam ne sharia la lool moom moo tax euh, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu euh, ci yeneen yi nitu yàlla yu mag yëpp radiyallahu anhu dañ ne maanaam surtout moom dafa ne ñun ñun indana mu ne lanaa qa'idatun wahida ñun mu ne ñun ñun benn qaida lañ am mooy règle benn kese benn benn benn règle benn amul ñaar benn lañu am te règle boobu noonu ci la lépp tabax tabaxoo lépp lu ñu tabax lépp ci règle boobu rek la tegu mooy lan mooy laa hukma illa lillahi wa rasulihi amul benn àtte lu dul bu ñeel yàlla ak yeneen tam bi sallallahu alayhi wasallam mais yamul foofu te dafa ni bépp wax bu ñu mën a wax bu ne il faut ñu xool ndax dëppoo na ak li yàlla wax wala li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam sinon du lu ñuy bàyyi xel loolu fii xaayisul ahamiyya maanaam dafa bokk ci dafa nekk ci dayo ak solo ba bu ñu ba maanaam chapitre bi ñuy dugg nii loolu dafa am solo dafa bokk ci ëpp solo maanaam yu yu lu mat a bàyyi xel ci képp ku sóobu ci yoonu yàlla parce que kunuus c'est c'est pour loolu la maanaam pour sóobu ci yoonu yàlla nag nga koy def ak yan xam-xam mooy yi nga xam ne da nga ko war a euh, intégrer pour que sa sóobu ci yoonu yàlla du am benn problème et que euh, da ngay sóobu yoonu gaa yu màgg yi kawe yi dëgg dëgg dëgg ñi gën a kawe ci mboolem nitu yàlla yi yow yoonu ñooñu ngay sóobu donc comme que pour loolu la euh, chapitre yëpp dëgg-dëgg dañoo am solo ci ci buntu boobu mais bii dafa nekk loo xam ne lu central la lu am am solo la parce que kenn mënta dem ci yàlla dëgg dëgg dëgg te xamuloo gëdd yenente bi sallallahu alayhi fan nga ko war teg et que centre névralgique su mboolem décision yi dafa war a nekk ci dëgg dëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak kan la ak nan la war a jàppee ay waxam ak ay jëfam Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu moo tax mu ne iza sami'tu iza sami'tum anni shay'an fazanuhu bi mizan as-sa'i fa in waafaqa fa xuduhu wa in xaalafa fatrukuhu su fekkente ne euh, dafa am lu jëw lu tukkee lu ñëw na ngeen ko teg ci màndaxay sharia maanaam balance sharia bi ñuy wax sharia moom ngeen koy teg moom ngeen koy teg su fekkente ne dëppoo na ngeen daal di jël su fekkente ne wuute na ngeen daal di bàyyi loolu moom moo tax ponkalu nit yàlla yi nekk ci tarixa bi euh, ñoom ñëpp pour ne citer que ñenn ñi ñu mel na Sayyid al arab ibn Sa'ih mel na Sayyid Ahmed Sukayri mel ni Sayyid euh, euh, Sayyid Muhammad Hafiz Shinqiti al-Misri mooy Tijani ak ñeneen ak ñeneen ñu dul ñoom Euh, ci ñu njëkk ñi euh, radiyallahu anhu dafa am point boo xam ne dañ ci insister daiman et bien sûr ñeneen ñoom Cheikh Ibrahima Niass Cheikh El Hadj Malick Sy ak euh, ñeneen radiyallahu anhu ajmaïn ci seen mbind yi ci seen téere yi da koy gis daiman ñuy ñuy ñuy préciser ñuy ñuy rappeler propre règle boobu parce que règle d'or la mooy ne lépp loo xamante ne Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu daf ñu koo jàngal ci tariqa bi il faut que ñu comprendre que ni ci sharia la tegu loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy dëpp wax moo xam ci téere yi siiw ci tariqa bi lañ ne wala ci feneen la jóge moo xam soppee Cheikh Tidiane la dalal moo ko wax wala ay noonam ñu askanee la ko ko bu fekkente ne wax ji xool nañ ko teg ko ci balance sharia ñu gis ne wax ji bu ñu ko jëlee ci zahiram maanaam ni mu feeñee noonu du dëppoo sharia faaw dañoo war a soppi gisin bi maanaam dañ naan kon soit waxu ko soit waxu wala boog su ko waxee maanaa bi mu am mooy maana bee te mooy maanaa bi dëppoo ak sharia te loolu fondement la ci tariqa tijaani mi ci mboolem tariqa yi nga xamante ne dañ koo tabaxee ci alquran ak sunna mboolem tariqa yi ñu tabaxee ci alquran ak sunna loolu mooy règle bi Euh, d'ailleurs comme imam Ash-Sha'rani daan na ko euh, radiyallahu anhu mu ne tey suñuy wax sharia dëgg-dëgg il faut que ñu comprendre que ni mooy rek alkitaabu wa sunna alquran la ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam jeex na loolooy sharia waxu imam yi boroom xam-xam yi loolu tuddul sharia loolu tuddul sharia de moo tax sharia mina shari'i maanaam ti ki muy jóge mooy ash-sharia mooy kii tëral sharia sharia kan la allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam yàlla moom mooy ash-sharia yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sharia maanaam baatu ash-sharia mooy kii tëral sharia ci ñaar lañ koy doyal bu ñu waxee ash-sharia qaala ash-sharia wala hadha hukmu ash-sharia maanaam kii tëral sharia lii la atte kii tëral sharia lii la wax ñaar lañ soit da ngaa bëgg wax ne wax ji ak ci alquran la ne yàllaa ko wax wala mu nekk hadith qudsi wala nga ne yenente bi sallallahu moo ko wax lii mooy at lii mooy sharia wax yi nga xam ne moom lañ naan ci ngir sàngam lii lañ wax ci ngir sàngam lii lañ wax loolu tuddul sharia loolu gis-gis la tudd ci biir sharia gis-gis ci biir sharia mais du loolu mooy sharia loolu il faut que ñu comprendre ko et que waxu ku mën doon su fekkente ne dafa wuuteeg waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxu amatul solo d'ailleurs loolu noonu imaamu Malik rahimahullah par exemple moom wax na ko nee na euh, kullu kalaamin fa fiihi maqbulun wa mardudun illa kalaam hada euh, euh, saahibu hada al qabr sallallahu alayhi wa sallam wax yi ñi nga xam ne ñooy taalibim yu mag yi ñoom ñoo ko toxal boo demee ci at-Tamhid wala imam al-Hafiz ibn Abd al-Barr wala Euh, téere yi nga xamante ne ñoom ñooy yi ci tegu ci fuqaha u maliki rahmatullah raawate na ci sharh yi ñu def euh, téere hadith et cetera yëpp ñu ngi ci yéen si imaamu Malik rahimahullah mu ne wa radiya anhu mu ne bépp wax bépp wax am na luñ ci mën a nangu ak luñ ci mën a delloo ba mu des waxu boroom bàmmeel bii sallallahu alayhi wa rek mooy liñ dul delloo moom moom lu mu wax rek dégg nañ topp nañ lay tekki ku dul kooku waxam dañ koy xool settantal ko ba pare dañ ko war a jël teg ko ci misaanu sharia comme li Cheikh bi Tidiane wax radiyallahu maanaam Cheikh bi Tidiane Chérif radiyallahu anhu loolu mu wax tegtalewul ne lépp loo dégg ne maa ko wax rek xam leen ni dëppoo na sharia tekkiwul loolu li muy tekki mooy lépp loo leen dégg ma wax ko man na ngeen ko jël ngeen teg ko ci balance charia su am na sens bu mën a am maanaam même li wér li tukkee ci Cheikh Tidiane la wax wax yàlla mem li wér li tukkee ci moom dafa am sens bu mën a am dëppoo ak charia sens bu mu am dëppoowul ak charia su dee loolu la dañu naan sens bi ci Cheikh Tidiane jublu radiyallahu mooy bi dëppoo ak charia boobu la ci jublu mais jublu wu ci beneen bi maanaam dafa am processus doxalin boo xamante ne ñun ñëpp dañ koo war di def ci ci ci ci te loolu mboolem nit yàlla yi ci loolu lañu woote mais Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu dafa insister ci loolu xulafaa um yi radiyallahu anhum dañoo ci loolu te loolu mooy wax ji nga xamante ne moom la euh, mboolem ñi bind téere yi ci tariqa bi ay maanaam bind ci téere ba ñu mujj nekk ay référence da ngay gis ci seen téere yi ñuy expliquer loolu di ci préciser point boobu parce que dafa am solo lépp ci la tegu voilà mu'assasatun ala al-kitabi wa sunnati comme li an-Nazifi wax radiyallahu anhu sayyid an-Nazifi radiyallahu anhu tariqa bi ah tariqatu shukri war-rida mu'assasatun ala al-kitabi wa sunnati tariqa bi dafa nekk tariqa boo xam ne eh, tariqa sant yàlla la ak di ko gërëm daa iman ak di gërëm di sant li tukkee ci yàlla ak yeneen taam bi sallallahu alayhi wasallam kontaan ci ndax dañ koo tabax fondement wee ko alquran ak sunna te loolu mooy sharia ci jotaay yi weesu liñ doon wax ci wàllu sharia yëpp day dugg ci lii et que lu am am solo la et mboolem ñu bind tari ci ci ci téere ah boo demee téere yi euh, mboolem euh, ñi nga xam ne ñooy kilifay tarixa bi ñëpp nag sans exception lii lañ doon wax façon bi ñu koy waxee mën na wute mais quintessence bi lii lii nii ñu nekk di wax la te extrêmement important et ñu bàyyi xel point boo xam point boobu noonu parce que euh, euh, euh, maanaam alquran tey ab aaya alquran nit sañul jóg muy man muy yow muy keneen muy boroom xam-xam yu mag yi ñëpp kenn sañu ci jóg ci xelu boppam kese kese kese kese mu firiku déedéet faww dañ koy teg ci yeneen aaya alquran xad yeneen xadis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais aussi dañ koy teg ay règles dafa am ay base muy alquran muy xadis yi dafa am ay base yoo xam te ne mooy tax ay fondement mooy tax ñu mën a xam ndax xadis bi dañ ko wala aaya bi dañ koy jël ci maanaaw à part zahir bi mooy ni mu feeñee wala boog dafa laaj ñu interpréter ko dafa laaj ñu gëddalëk et que buñ ko interpréter ban sens lañ ko war a jox segam loolu la waxu yàlla ak waxu yenent bi sallallahu waxu ba waxu kete moo tax ñun ñëpp dañuy insister loolu et loolu rek moom mooy mooy maanaam mooy charia donc ce qui veut dire que ni topp Alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy fondement bi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu yenente bi sallallahu alayhi daf ko jox tariqa bi en tant que ne mu dundal sharia et que mu delloowaat tasawuf gi ñuy wax tout le temps ñuy tudd tasawuf tasawuf tasawuf am yu caaxaar yu bari bari bari yu ci rax mu delloowaat ko ci jamono moom yenente bi sallallahu alayhi ni nañ dundaat tasawuf bi ci comme ni mu nekkee woon man yenente bi sallallahu alayhi a sama saxaaba yi radiyallahu am ñu ko daan dundee say àndandoo say saxaaba say taalibi samay taalibi lañ man yenente bi sallallahu alayhi say àndandoo samay àndandoo leen jumelage boobu boo gisee mu am c'est parce que dafa delloo ci waat mbir mi ci jamono moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax tariqa tijaani amul leneen lu dul ne maanaam règle yi am na yu bari yuñ ci wax yëpp yëpp yëpp yëpp euh, day dellu rek maanaam ci ku ko xam day dellu rek ci loo xam ne sax na ci alxuraan ak ci ku ko xamul nag mën naa ko réeral mën naa mën na ko réeral mais am na yoo xamante ne nit ñi tamit dinañ ko ci yokk voilà comme ni mu amee ci yeneen tariqa yi comme ni mu amee nit ñi yeneen nit yàlla yi liñ leen di waxal mais bon li ëpp solo ci liñ bëggoon a wax te vraiment mu ñor ñu te titre bi moo ñu ci yóbbu muy nusratu rasulillahi sallallahu alayhi mooy di dimbali yenente bi sallallahu alayhi mooy lan mooy ne ñu comprendre d'abord que ni bi sallallahu alayhi moom mooy ki am solo ci mbir mi ginnaaw borom bi subhaanahu wa ta'ala ngir ne moom mooy ash-sharia mooy tëral sharia et que lépp lu wax moom comme li imam Abu Hanifa an-Nu'man alayhi euh, min Allah rahmatu wa ridwan imam bu màgg boobu bokk ci imam yi yor ñeenti ngir yi rahimahullah dafa wax lu am solo daf ni iza xaalafa qawli qawla rasulillahi sallallahu alayhi fadribu qawli bi hadha al hayb sama wax su wuuteeg waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam jël leen sama wax maanaam fa xudu bi qawli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa wadribu qawli bi hadha al hayb comme ni ko imam Ash-Sharani nettali rahimahullah sama wax su wuuteeg waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam jël leen waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngeen téye ko sama wax ji nag jël leen ko ngir dóor ko ci miir bi sànni leen ko fële képp koo xamante ne da ngaa am ay nit ñoo xamante ne dañuy déglu sa wax laa budda nga saxal ci seen xol maanaa yi parce que soo ko deful ci toj toj la ñuy dëkk ci sa tur loolu moom moo indi ñu dem ba nga xamante ne yàlla yenent bi sallallahu alayhi wasallam bari na ci ñoo xamante ne rawatina ci buntu tasawuf mais bàyyeetuñ ko xel lu bari ñoom daal sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi cheikh bi cheikh bi jeex na nga xamante ne sax bu ñu identifié wu sax duñu identifié wu ci yenente bi sallallahu alayhi abadan dañuy identifié rek ci mboolooma ma ñu bokk ak kilifay mbooloo ma naam euh, loolu bonul mais liñ ci jublu mooy il faut que ñu comprendre que avant kooku yenent bi la d'abord sallallahu alayhi wa sallam mu ne xadis Seydina Anas la radiyallahu anhu mi ngi ci ñaari saxexe ak bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi min min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nas ajma'in kenn ci yéen du gëm dëgg dëgg ngëm gi tax ñuy wax kenn du ko ci yéen lu dul man yenente bi sallallahu alayhi man ma gën a sopp fa moom boppam ma gën a sopp fa moom ay wayjuram ma gën a sopp fa moom njabootam ay doomam même boppam maa koy gënal maa koy gënal boppam waaye amul foofu de wan naa fi ajma'iin nit ñëpp ci lañ dugg nit ñëpp yaa leen yeneen saa sax moo leen war a gënal maanaam du ne nit ñëpp soo leen jëlee ah diw de yeneen bee ma ko gënal diw de yeneen bee ko gënal du loolu de sallallahu bu ñu boolee nit ñi ci adduna bi yëpp da ko dalee ca maam Adama ba keroog ñuy wol buftu ba yeneen bi sallallahu bu ñu leen boolee ñoom ñëpp teg leen ci benn balance nga tànn yeneen bi sallallahu alayhi ci ndimbal googu nag tey boo xoolee ku mel imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah dafa wax wax ñu am solo dañ ni ko yow ñi nga jëw ñëpp yowmal xiyaamati yi nga bëri ay procès parce que moom ci jarh wa ta'dil la nekkoon imam bi mooy ñi nga xam ne dañu nekk ci càllale hadith yi mu leen di luñutu ku nekk di xool say xaal ne yow nan nga mel ba tax mën nañ laa wóolu waaw wala déet bu gisee ne nag yow doo ko ñu war a mën a wóolu selon degré bi tax mënuñu la wóolu daf koy préciser tout simplement te amu ci état d'âme diw wóolu diw day kàcc diw fokkat la diw ku nooy la diw dafa doyadi diw maanaam am problème de parce que di nga am procès bu bari mu ne man tànn naa ñooñu ñëpp mu am ak ñoom procès ñooñu ñëpp ay téeméeri téeméeri nit lañ bu ñu matul ay junni nit mu am ak ñooñu ñëpp procès yawmal qiyaamati moo ma gënal ma am procès ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kese mu taxaw ne ma am na kenn ci biir gaa yooyu yëpp ngeen may tuddal amoon na ci kenn kese koo xamante ne mérité wul woon ñu wóolu ko maanaam may am lu may seet ba tax waxuma maanaam dénoncé wu ma ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yawmal mu ne lu tax defu ko woon parce que sama xadiis samay wax sama njàngale nga waroon a défendre lu tax defoo loolu man procès boobu moom moom mooy bi ma bëggul mu ne moom préféré na am problème ak gaa yooyu yëpp yawmal qiyaamati que muy am problème ak yenente bi sallallahu wasallam di taxaw ak moom procès te wax na dëgg wax na dëgg yenente bi sallallahu wasallam moo ëpp lépp huwal kullu mooy lépp sallallahu alayhi wasallam la totalité totalisante kulliyatul kulli mooy yenente bi ñun ñëpp ci moom lañ jóge ñun def yëpp ci moom lañ amee sallallahu alayhi wasallam mooy affaire bi mooy affaire bi laa la wax ku jàpp ci moom jàpp nga ci li nga war a jàpp ku jàpp ci moom yaa nekk ci affaire bi sa adduna ak sa àllaxira jëndee ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam billahi alazim ëpp muqaddamun moom lañ jiital ala shar'i ci ci shar'a bi nafsuhu boppam wa ja'ala te def yàlla aji kawe al adaba di tegginoo maa saahibi shar'a nag boom shar'a yi muqaddamun moom la jiital ala shar'i ci kaw shar'a bi ndax moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy boroom sharia su fi nekkul sharia existé wul yabal nag biñ doon wax ne ci njaal benn jotaay bi ne yeneen boroom bi subhaanahu wa dafa yabal yeneen bi sallallahu ci nit ñi jinne loolu mooy li nga xam ne moo bi li ñu nekk di waxtaane donte yabalaat na yeneen bi sallallahu ci mbooleem univers bi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin foofu en tant que yërmande mu incarné melo boroom subhanahu di yërmande gi xam ne lépp ci la ne yónni wuñ la lu dul nga nekk jëmm yërmande ngir mbooleem univers bi particule bu ne ci univers bi bi mu waree exister ci barke bi yenente bi la exister sallallahu lépp lu borom subhaanahu wa ta'aala di def ci particule boobu univers bi ci yenent bi la koy jaarale sallallahu alayhi wa sallam en lil aalamiina ndax moom borom bi mooy rabbul aalamiina subhaanahu wa ta'aala kon loolu yabal googu bokkut yabal gee nga xamante ne moom bashiran la ak naziran waaw Muhammadul Bashir ak Muhammadul Nazir sallallahu alayhi wa sallam mooy kii bigalaate teg topp topp ci topp ci moom rek ci ngay amee njariñ mooy ko ci ci ngay amee lor moo tax euh, salaf salih radiyallahu anhu mooy nitu yàlla yu njëkk yi ci génération yu njëkk yi ñoom buñ amoon dara lu leen daan metti wala dara lu leen daan jaaxal wala lu leen di lu am lu xew ci seen adduna luñ gis ne eh, lii de musiba la dañuy dem di def rétrospection di xool seen adduna nan parfois ñu dellu ba ay quarante ans ca gannaaw daal di situé wu situé situé fan teggee seen tànk ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi moo waral seen musiba gi tey am na ñoo xam ne dañ ko teel a gis ci ci ci léegi léegi léegi comme li euh, Sufyan ibn Sa'id as-Sawri imam boobu rahimahullah bi mu yéegee ci kaw fasam di dem juma yéeg ci fas wi fas wi ko mu daal mu ne ni mu sanguwul sangaayal euh, euh, pour dem àjjuma dem juma daa jàpp rek sanguwul te sangu bi mooy sunna loolu lool lool loolu waral li mais ku mel ne imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah bañ ko jàppee tëj ko kaso moom daa fàttaliku ne il y a quarante ans mës wax benn waaye yaa muflis maanaam benn waay boo xam ne daa pertoon euh, dafa amoon en fait mooy commerçant la mu dem ba ba ba fayit wala boog entrepreneur mu fayit mu mu naan ko mu koy woo au lieu woowee ko mu ne ko yow mi fayit kay baal yow mi fayit maanaam yow muflis bi mu wax ko mu gis ne euh, te te moom am na bénéfice quatre mille dinars dinar benn dinar maanaam wala bokk rubu aw dinar nii mooy à près soixante quinze euros nii soixante quinze euros maanaam nga mutu boo ko par quatre par quatre hein euh, euh, kon euh, muy trois cents euros trois cents euros trois cents euros nga multiplier ko par quatre mille loolu lu bari la lool ay millions bo jege na million daal waaw ay million la kay ah, un million deux cent mille euros la am bénéfice benn interaction bu mu waroon am bénéfice te moo fa ëppoon xam-xam ci goxam yépp gisul ci xaraam mais wër ci dëkk yi wër ci gaay yi borom xam-xam xam yépp ku nekk xool na ko ñëpp ne ko non lii moom dagan na amul benn problème mais moom xelam dalu ci ndax wóorul ne am na lënt-lënt bu bàyyi bénéfice bu un million deux cent mille euros mais danaan gagné léeg-léeg lu bari lu gën a bari parfois lu gën a bari lool mais dem na ba jàpp ko kaso ngir bor bu mu am léegi muy xool jàpp kaso gii ñu ma jàpp ngir bor bu ma ameel nit fu mu mu xalaat ne am na 40 ans ci ginnaaw mosoon na wax woowee benn waaye ne ko yow mi fayit et kon tooñ gi tooñ googu pourtant waxewu ko woon dara sax ndax jamono jooju ñoom dañoo amoon habitude di mën di woowee nit ci loo xam ne dañ koo xam dañ leen koo xamee comme al amash comme al araj comme ñoom loolu amee woon nañ euh, siiw siiwee woon nañ noonu al ama et cetera voilà parfois ay sikk lay doon yu nekk seen jëmm silmaxa bi Euh, borom laaf yi euh, ku làgg ki nangam yooyu ñoom dañ ko daan wax nag maam seen jamono naturellement nekkutoon problème ci ñoom mais tudd si ku jàmbur la donc moom loolu la xalaat ne loolu la def imaginer bu doon ñun ñun lan lan war a xalaat ne lan def bu musiba dal ko suñ ko doon xool moom <laughs> yaakaar naa duñu duñu weesu <laughs> wala niñ ciy lim dana bari lool lool lool lool yàlla na yàlla sàmm dégg nga mu ne faqat dëgg-dëgg ruwee soloo na an na soloo an na nekk moom xaama taxaw na moom rasulullah ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam yu salli muy julli xadisul euh, mabit lay nettali nii donte riwaaye bi mu ciy nettali nag du riwaaye boo xamante ne bu bu siiw ci alkutubul mu daa Euh, kutubu sitta wala téeri yi nga xam ne téeri xadis yu wér euh, mu ne wajaa mu daal di dikkee ibn abbas sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu radiyallahu anhuma yuridu muy nam an yatamma ci muy euh, di roy ci julli bi rasulullah ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam maanaam xadisul mabit yent abdullah ibn abbas radiyallahu anhu bi mu fukki at dafa demoon bés fanaani kër yenente bi sallallahu alayhi moo lu bare bare bari ci naafila guddi yi aju ci njàpp gi ci aju ci julli yenente bi sallallahu alayhi guddi gi naka la daan demee ak yeneen yu bëree bëri bëri boo raxaxam ci xadis bi lañ ko jële moom nag daf ko tënk fii nii ah dañ ko tënk euh, dem fanaan nee na ci sama kër tanta soxna Maymuna radiyallahu anha parce que tantam la moom mag yaayam ñoo bokk ñoo ñoo ay ay sœur mi sangu mu dem wala sangu nee na yent bi sallallahu alayhi wasallam tëdd ci moo soxna Maymuna radiyallahu anha radiyallahu ñu sangu ci benn mbàjj nee na ma ñëw seen diggante foofu laa tëdd fa laa fanaan maam ñoom ñoo fanaan ma sangu ci seen même mbàjj bi yent bi muy nelaw muy xarang xarang xarang xarang mu xarang kii ah, man may nelaw ma imagine nga ne dafa demoon tëg fanaani foofu pour benn mbir kese xool yonent bi sallallahu alayhi guddi gi nan lay def loolu rek ko taxoon a jóg waaw yonent bi sallallahu alayhi waaw dem ci wanag wi ma dem utali ko ndox teg yonent bi sallallahu alayhi wasallam jeewu ah daal ku ma tegal lii ñu ne ko a ah, man mu ne ko man la Ibn Abbas ah way allahumma faqihhu fi din mu ñaanal ko wa allimhu ta'wil waaw ah, yàlla na ko déggloo dina te nga xamal ko gëndale maanaam interprétation yi sa téere bi et cetera ba ba yonent bi sallallahu di julli nag. ba parce que mu jógee mu ne parce que dafa faxas xar dafa faxas xar kanam gi bi mu njëkkee jëkk faxas xar kanam gi daal di jàng aaya rek sourate Al Imran inna fi ikhtilafil layli wan nahari euh, euh, la ayatin lil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin lil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar rabbana man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lizalimin min ansar et cetera maanaam voilà yooyu noonu rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna et cetera bi ñuy bi muy jàng euh, yooyu noonu après mu ne waylun liman qara'ahunna wa lam yatta'iz bihinna wax ko ñetti yoon tokkere ñeel na ku jàng ay yi te waaruwu ci ñetti yoon et cetera bon léegi en tout cas bi yentu di di naafila di kabar yent moom mu dem jàpp ji daal di ñëw taxaw ci kanamam te ci ci wetam kabbar mu ne wa kaanat nekkoon na as-sunnat sunna iza kaana bu ñu nekkee isnayni ñaar ay yaqifa mu ne dañoo war a taxaw ñoom ñaar ñëpp bi mu xaazaatin ci dend ba'duhuma ñoom ñaar ñi al imam imam bi an shimal ci càmmoñ gi wal ma'mum ki ñu jiite ma'mum bi anil yamini nekk ci ndeyjoor gi loolu lañu war a def walakin ibn Abbas waaye sayyidina Abdullah ibn Abbas moom radiyallahu anhu lu mu def ta'axxara dafa dellu ginnaaw qalilan lu néew falam yaqif taxawul bi muhaazaatihi ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa delluwaat ginnaaw lu néew fa wada'a mu teg al Mustafa kañu dellu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yadahu loxoom ala ra's ibn Abbas ci bopp sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu euh, ci riwaaya yi wér yi mooy ne dafa dafa dafa nopp bi la jàpp ak bopp bi maanaam dafa jàpp nopp bi ak bopp bi jaarale ko ci ginnaaw parce que bi mu ñëwee xaqiqatan Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu taxawul woon sax ci ndeyjooru Yonent bi sallallahu alayhi ci riwaaya yu wér yi defutoon noonu maanaam bi xaqiqatan euh, wérut lim ci bëgg a wax maanaam indi na ko waaye dañooy yaakaar ne euh, histoire wu ko xot bi moo gënoon a yey fii waaye terewul rek ñu wax ko euh, mu jàpp ci bopp bi ak nopp bi maanaam kii ko jàpp ko ak loxo bi indi ko indi indi ko nii maanaam ci ci càmmoñ bi la taxawoon mu indi ko ci ndeyjooram bi mu ko defee faqaddamahu mu daal di koy mu ne bi mu taxawee faqaddamahu mu jiital ko li yaqifa ngir mu taxaw mu xaazaatahu ci wet ci wetam wala ci Ibn Abbas waaye seen Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma teg axara dafa delluwaat ginnaaw maanaam delluwaat ginnaaw tuuti wa takarrara mu daal di baa mu wat haadal fi'l doy gi la jëf min rasulullah ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam wa min ibn abbas ak sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma salaasa marrat ñetti yoon mooy sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma saa ñëwee gën a taxaw tuuti ci ginnaaw rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam indiwaat ko ci kanam ba muy ñetti yoon fa lamantaha yaa ba ñu noppee mi na salaati ci julli ji sa'ala ki la ko laajee rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu la mu laaj ko ibn na sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu mu ne ko maa xamalaka ana lan moo la yóbbee ala an ci ci ala ci an faalta ngay def xaaral yi lu la ci ngay def lii su mën a xëcc ci kanam ngay dellu ci ginnaaw mu ne ko maakaana yelloowul libna Abbas ñeel sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an yu xaasiya ci muy dendanteeg Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam loolu rek tax mu ne fa daa mu daal ñaanal la ñeel ko Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam bii tamit mënoon na indi xadis bi sax ci saxexe bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina euh, Abubakar radiyallahu anhu bi mu demee euh, bi mu jiitee fekk euh, wa Bani aw moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon doon doon doon doon dem doxal seen diggante mu jiital Seydina Aboubacar radiyallahu anhu Seydina Aboubacar bi mu dé bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dellu si mu ne ko Yonent bi Euh, ne ko man fa ashara ilayhi an maqaama mu tax mu junj ko ne ko yabal taxawal fi nga taxaw ma en tant que ko imam Seydina Abubakar radiyallahu anhu bañ dellu ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw jiite ñëw yeggale julli gi mooy istixlaaf istixlaaful imam maanaam mooy euh, imam bi day jiite mais après ñu remplacer ko maanaam boobu Yonent bi moom mu dugg ci mbooloo mi maanaam moom mu nekk maamum bi mu paree biñ ko laajee lu tax dafa ne maa kaana libni abi quhaafa an ya umma rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yelloowul ci doomu abu quhaafa muy jiite yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala boog an yuqaddima rasulullahi sallallahu muy taxaw ci kanam yenente bi sallallahu alayhi loolu yelloowul seen jëfu Seydina Abubakar boobu radiyallahu anhu ànd ak ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu moo gën a xam ñëpp ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam na ngir dëgëral boobu te sax looloo tax masaa'ilul istixlaaf ci jëf yi Seydina Abubakar boobu radiyallahu lañ ko xamee mooy ne mooy mooy mooy tey bu bu imam bi day jiite day julli ba yegg mu jékki-jékki euh, am lu dog-dog gu tax par exemple mënatu la continuer julli gi moo xam jàppam dafa toj moo xam dafa am crise wala dafa am lu ko maanaam kenn muy jiite ci mbooloo mi et cetera yi wër-wër loolu. ci xadiis Seydina Abubakar lañ ko jëlee jëlee boobu radiyallahu anhu loolu moom mooy saxal sunna kon li tax kon li li li li li li a yelloo mooy xadiis bu wér ci mbir mi am na ba pare am na xissa yu wér am na te moom mooy bu comme niñ ko nettalee léegi euh, moo tax mu ne topp nag ba pare ak te jëfu Seydina Omar bi radiyallahu anhu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ne nañ ma indil bind ma bind euh, mooy bi mu feebaree noonu yawmul xamis wa ma adraka ma yawmul xamis li sayyidna Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu anhuma bisu alxamis waaye waaye lan moo lay won bisu alxamis waaye lan altine bi yent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bis boobu yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa toog maanaam gis nga feebar feebar bi metti tout ça mais mu laaj mu woogaay ne leen indil leen mu kiit ma bindal leen li ngeen li loo xamante ne maanaam Eh, sama ginnaaw moom ngeen di jàpp Seydina Omar radiyallahu anhu ni ko kenn du la indil dara parce que lépp loo ñu war a jàngal jàngal nga ñu xam nañ ko ba pare xelam dal nag ma mais gars yi eh, ñenn ñi naan non mais nañ indi rek comme nee na nañ indi mais xam nga Seydina Omar radiyallahu moo gën a xam moo tax Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu daan ne wal musibatu kullul musiba maa xaala bayna rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa kitaaba musiba gépp musiba mooy li dox ci diggante yenn saa ak bind xadis bi mi ngi ci mais <laughs> en réalité Seydina Omar radiyallahu moo gën a xam Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moom bu ne ko bul bind imagine leen tey yéen tib saa salaama bindoon day tënk alors que lim jàngale mi ngi nii yaatu possibilité wu gis-gis yi bëri et cetera et tamit ne yeneen tib saa salaam jàngal nañu ba pare mi ngi nii dara te mi ngi nii ñu ngi suñu diine xam war a jëfe buñ ko jàngee léegi xam ko waaw lu taxoon ñu waroon sonal yeneen bi saa xam di ko bindloo mi ngi nii diine ji yegg si na ñun est-ce su bindul woon su bindoon lu ëpp lii dina yegg si ci ñun déedéet voilà maanaam kon. Euh, maanaam jox gëdd yenente bi sallallahu alayhi wasallam fonk ko jox ko gëdd moo tax ñaar ñooñu Seydina Abubakar Seydina Umar radiyallahu anhuma ñoo bokk moom fañu ne de radiyallahu anhuma ñooy ñaari ñooy ñaari jawri ji de njaatige ñoom ñoo gën a xam yeneen bi sallallahu ñoo gën a am teggin par rapport ak moom te ñoo gën a xam li mu laaj c'est que seen doxalin googu moo wane maanaam njàngale yenente bi sallallahu alayhi ci lépp voilà moo yenente bi sallallahu moo tax nee na iqtadu billadayni min ba'di Abu Bakar wa Omar radiyallahu anhuma topp leen ñaar ñii sama ginnaaw Abu Bakar ak Omar radiyallahu anhuma hmm? mu ne summa topp nag asbahat mu daal di xëy loola daal di nekk na sunna ba'da zalika ginnaaw loola mooy lan an yaqifa mooy mu taxaw almamuma imam bi mutaaxiran di aji yéexi kali xalilan lu néew anil imam ah, almamum boog mamum bi mutaaxiran di aji yéexi xalilan lu néew anil imam ci imam bi iza kaana bu ñu nekkee isnayni ñaar mais lii euh, naam euh, am ñi lii nii mooy mazhabu maliki yi keni imam bi dafa war a ma mamum bi bu dee ñaar kese lañ day taxaw tuuti ci ginnaaw imam bi day day day day day gën a dellu ginnaaw tuuti mooy mazhab tam euh, ñu bari ci Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim mais euh, Hanafiya yi ak ñeneen ñi ci yeneen mazhab yi am na ci mbooloo ñoo xam ne tam dañoo jàpp ne bi daa war a taxaw carrément ci wetam te loolu mooy li wér incha allah lu tax parce que li tax loolu wér mooy ne loolu la euh, Yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ak Sayyidina na ibn Abbas radiyallahu anhu xadiis Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu mi ngi ci Sahih tamit Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne man Seydina Jaabir radiyallahu anhu dama julli ci Yonent bi sallallahu alayhi ñëw taxaw ci càmmoñam mu wëlbati ma teg ma ci ndeyjooram ma dëppoo ak moom ñu def noonu bi keneen ñëwee mu jàpp suñu loxo ñun ñaar delloo ñu ci ginnaaw maanaam ñun ñaar ñu taxawee ci ginnaaw lool da koy day wane ne loolu mooy sunna moo gën a dëgër mazhabu Hanafi ak ñi ñu àndal mooy li gën a dëgër ci masala boobu euh, euh, loolu bokk na ci li koy wane mooy xadiis bii nii lii nii bu bu dee ci riwaayatul xadis lii charge lañ koy tudde mooy xadis boo xamante ne dafa beru wala sax boog ñu tuddee ko munkar ndax xadis la bu wérul ci kanamu xadis bu wér xadis Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu bi ngi ci ñaari yi mi ngi ci sunan yi tamit boobu noonu mooy bi ma leen wax ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu bi mu ñëwee dafa taxaw ci càmmoñam yenn saa indi ko ci ndeyjooram mu dëppook moom ñu taxawandoo kon loolu mooy li wér te sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit comme ci lañ ne nusratu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko bàyyi ngir waxu keneen ku mën a doon ka inan man kaana comme li imam Shafi'i wax euh, radiyallahu ta'ala anhu mu ne ajma'atul ummati ala annahu la yutraku sun la yutraku sunnat rasulillahi sallallahu alayhi wasallam iza iza banat li qawli ahadin ka'inan man kaana